Eh, juróom yi wala juróom benn yi eh, ak ne ci seen ron eh, ni nga xamante ne noonu la boroom subhaanahu wa taala indee li nga xam ne moom mooy buruj yi moom lay wax sama zaatil buruj muy constellation yi nga ay ay ay iloowu biddiw lañ et que ci seen suuf ci Euh, li nga xam ne moom mooy euh, ajjana yi amee nii juróom-ñaari ajjana yi jur euh, et que ñoom nag léegi ci seen suuf ah ci la juróom-ñaari asamaan yi maanaam amee juróom-ñaari asamaan yi nag après suuf si ñëw maanaam nga xamante ne bindum adduna bi maanaam mooy moo tax ci kaw noonu la ñu atlas maanaam lu tax parce que au temps amul ak espace maanaam li ñuy espace ak temps à partir de foofu la amee mooy ci biddiw yi fi ñu donc à part de buruj yooyu mooy constellation yi euh, mooy ñoom Sawru Aqrab Asad Zawja euh, ki Jawza mooy ñooñu nga xamante ne euh, voilà scorpion lion les ñooñu voilà ainsi de suite balance mizan voilà ñooñu euh, parce que lu ko féete kaw d'ailleurs euh, boroom xam-xam yi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu àdduna mu ñu mënuñu dépasser euh, environ maanaam univers boobu loolu moom moo tax ñoom même bu ñuy wax ci affaire Big Bang bi dañuy gis point de départ ñu koy mën di jox mooy point de départ li tax univers bii ñu gis ko ñoom loolu lañ mën a wax mais duñu wax au-delà maanaam au-delà de loolu Euh, ñoom mënuñu ko mënuñu ci am accès te loolu tamit gisoon nañ ko euh, loolu moom moo tax euh, à partir de ci suuf foofu noonu ci la maanaam ci ci loolu moom muy yëngatu en réalité c'est que biddiw yooyu wala buruj yooyu ñuy wax constellation yooyu tamit ñoom ci seen bopp amuñu ay doxalin ak ay soppite ci mbind ci mbiru mbindi fi comme ni ko ñenn ñi yaakaare waaye ay malaaka la yoo xam ne borom subhaanahu wa daf leen a bind ñu am turu ñooñu ba pare yor jëmmi ñooñu euh, maanaam ñooñu la borom subhaanahu wa ta'aala di am ay mbir yu ñu dénk ci mbindeef yi loolu euh, duñ ci euh, taxaw di ci guddal ak di ko di ko yaatal waaye liñ bëggoon a wax rek moom mooy ne réalités yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci kaw yooyu yëpp que borom subhaanahu wa ta'aala bi mu bindee mbindeef yëpp génne leen ci ñàkk am indi leen ci am. Euh, dafa am processus et que processus mbind boobu noonu d'ailleurs suuf si euh, ci suufam ci la euh, ginnaaw ci la ci la safara yi nekk mais nag il faut que ñu préciser que ni partie yi nga xam ne ñoom ñooy àjjana yi ak safara yi loolu ay addunay baatin lañ ñu ay adduna yoo xam ne yu zahir lañ même bu fekkente ne dañ leen di situer ci niveau boobu mais quand même dañuy rester nekk baatin comme tey par exemple bu ñu nee asamaan su njëkk si maam Adama alayhi salaam foofu la nekk te même asamaan boobu. ci la euh, weer wi nekk loolu tegtalewul ne tey buñ mooy ci weer wi dañuy gis moom aadama déedéet li ñuy wax mooy ne ci weer wi foofu la asamaan soosu nekk maanaam ci asamaan si plutôt ci weer weer bi boobu plutôt ci asamaan boobu la nekk léegi nag dafa am monde bi nga xamante ne zahir la ak monde bi nga xamante ne baatin la ci place boobu monde bi nga xamante ne baatin la nag foofu la maanaam maam aadama alayhi salaam nekk ak malaayika yi nga xamante ne ñoom ñoo ñoo nekk te am na ay malaaka yoo xamante ne tamit ñu ngi ci kaw suuf mais niñ fi nekkee monde baatin la comme li yenente bi sallallahu alayhi wasallam di nettali daiman ci ay yenn xeetu malaaka yoo xamante ne pourtant ci kaw suuf si lañ nekk te pourtant nit ñi duñu dox di gisanteeg ñoom di saafonteeg ñoom di nuyonteeg ñoom et cetera euh, et que ci biir suuf si nii moom la juróom-ñaari suuf yi nekk tamit euh, nga xamante ne niñu nekke mooy euh, dañoo Euh, euh, dafa nekk benn suuf boo xam ne dafa nekk ni mais euh, dafa am volet bi nga xam ne moom mooy bu extérieur bu zahir bi mooy ñun bi ñuy dund ni yeneen juróom benn suuf yi ay suufi baatin lañ comme ni nga xamante ne noonu la ko Alxuraan di nettale Alxuraan nettale na ci yu bëri joxe na ci yu bëree bëri bëri comme li nga xamante ne su ma juumoon nañ ko gis mosoon nañ ci waxtaan donc du jar ñu ciy dellu si waat tamit di ci yaatal ci bunt boobu noonu Euh, et que réalité yi nga xamante ne ñoom aju donc ci mbindum adduna bi yëpp à partir de moment yooyu noonu ak euh, forme maanaam forme bi nga xamante ne moom la am et que yëpp ci turu borom subhaanahu wa ta'aala la ko borom bi amale mooy al asmaa'u wa sifaat mooy turu yàlla yi ak ay melom loolu moom moo tax ñu naan dara nekk fi lu dul yàlla ak ay turam ak ay melom maanaam li muy tekki mooy ne buur yàlla subhaanahu wa rek loolu ci biir loolu ci la ñuy mën a waxee ne maanaam borom subhaanahu moo fi nekk moom yàlla ay kese. loolu nag maanaa boobu nag la ñu jël ku mel ne Seydi Muhiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu di ko wax ñu koy fiiree wahdatul wujud xaqiqatan euh, euh, baatu wahdatul wujud amul comme niñ ko leeralee ci aqida taxawiyya bi leeraloon nañ taxaw nañ ci leeral ko keni baat bi ci jëmmi boppam amul ci mbindum Seydi Muhiddin Ibn Arabi radiyallahu ta'ala anhu baatu lu ñu tuddee wahdatul wujud voilà euh, comme waaye nag al wujud al al waahidu loolu am na mooy que ni l'existence bi nga xamante ne moom mooy un kenn ki nga xam ne moom moo am c'est que am amam ci la lépp amee moom borom subhaanahu wa ta'aala di ki jiitu ci amam ak yooyu nga xamante ne moom moo amal mbindeef yeeg yooyu loolu moom am na ci waxinu Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu ci ñaari bërëb kese ci téere mi yooyu tamit leeraloon nañ ko waaye akanta baatu jëmmi wahdatul wujuudi ci jëmmi boppam maanaam loolu existé wul ci waxu Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu ànd ak loolu dañ koy askanalee li nga xamante ne moom mooy xalaate boobu comme li nga xamante ne gisoon nañ ko tamit euh, su ma juumul ci bi ñu gis ak taxalli wa taxalli wa maanaam partie boobu gisoon nañu li nga xamante ne tamit moom moo aju woon ci euh, wàllu googu euh, ne euh, dëgg-dëgg loolu xalaat boo xamante ne la xalaatu yéefir yi la mooy mooy ay ay la maanaam mooy zoroastrien wala ñi nga xamante ne daal en ci xalaat yéefir yi la ñuy xalaate ñoom ñooy xalaatee noonu que par exemple que ni fii dara amul et maanaam mbindeef fi ci seen bopp dàq seen existence loolu nit kuy xel lu ko wax maanaam nit ku xelu du xalaat ne adduna bi dafa am rek mais kenn amul kenn maanaam kenn eh, dara dara amul maanaam man amuma yow amu lii ne amul oh, euh, pièces yi nekk amul asamaan amul suuf amul yàlla rek am et ñun ñii ñëpp a yàlla lañ loolu du waxu koo xamante ne julit la wala kuy xalaat la loolu moom ñaare nit ñu xellu duñ ci wuute. Euh, ba taxawoon nañu ci pas-pasu Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu li nga xam ne moom la ubbee Futuhatul Futuhatul Makkiyya yi leeral nañ ko foofu tamit euh, maanaam ba taxaw ba indi woon ko ci bi ñu gis ci aqidat taxawee bi ñu taxawee di di samp maanaam di di tegaat mbir mi ci maanaam di delloowaat buum gi te boy boy ga maanaam di wane ne li nga xamante ne moom mooy tuuma yi nga xam ne moom la ñuy teg ci kawam loolu amul te du dëgg euh, ñi nga xamante ne nag euh, dañuy nekk ay ay falaasifa maanaam di yëngatu ci wàllu philosophie wala boog ñuy yëngatu Euh, ñu nekk ay euh, surtout yenn ci orientaliste yi wala ñenn ñi nga xamante ne xëy na ay noonu Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi lañ radiyallahu anhu euh, bëgg maanaam di wane ne moom gis-gisam lii la et que tasawuf ci jëmmi boppam ñoom ñooy xalaatee noonu loolu dëgg-dëgg bu wuute na ak li nga xamante ne moom mooy réalité muy li nga xam ne moom mooy li am loolu dëgg amul maanaam lii nga xam ne moom la waa ahlu tasawuf di wax bokkut ak loolu li ñuy wax mooy ne yàlla rek fi nekk ak ay turam ak ay meloom maanaam li muy tekki mooy ay jeexitali turam ak ay meloom loolu la ñu wax bu dee loolu la ñuy tuddee wahdatu wujudi maanaam loolu kon noonu la demee maanaam su fekkente ne ñoom noonu lañ ko tuddee jàpp ne Sayyid Muhiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu même bu fekkul dafa wax baatu wahdatu wujudi euh, mooy euh, ne existence yëpp benn existence kese moo fi ne maanaam te li mooy li mooy yàlla amul leneen lu am yàlla rek a fi nekk et que totalité wu univers bi yëpp adduna bi yëpp loolu ci boppam mooy yàlla et que euh, comme ni nga xam ne ñoom boo xoolee euh, ñoom Einstein ak ñu mel ni ñoom ñoom loolu lañ gëm mooy ne nature bi ci jëmmi boppam mooy yàlla ba nga xamante ne léegi da ngay gis ci biir monde scientifique bi sax ak maanaam même buñ ko génnee tuuti da ngay gis ay mbooloo ay nit ñoo xamante ne euh, dañuy taxaw di di wax naan euh, maanaam di utiliser expression yu mel noonu que ni nature bi moom ni mu defee ni mu ko ni ñu ko tabaxee daa dafa rafet maanaam ni mu amee la nature et bien faite wala yooyu noonu bañ a wax ne yàlla ci jëmmi bopp moom moo defar mbir mi et que lu xew ñu ne nature bi moo réagir nii moo defee nii moo doxalee nii maanaam ñu remplacer baatu yàlla ci boppam ñu remplacer ko baatu nature euh, gis-gis boobu maanaam nga xamante ne kon moom mooy. Euh, ilaah boo lay doon maanaam yàlla bu am nga xamante ne comme ñoom Einstein nga xam ne gëm nañ ni yàlla am na mais li ñu gëmul yàlla li ñu gëmul moom mooy ila ilaah ñoom yàlla biñ biñ gëm moom mooy ne mooy tabia bi moom mooy nature bi ci boppam euh, et que lu ñu tuddee al ilaahul xaariji maanaam ilaah yàlla boo xamante ne dafa génn euh, univers bi maanaam nekkul ne moom ci jëmmi boppam mooy univers bi mooy mooy mooy maanaam yàlla boobu maanaam ñoom gëmuñu yàlla boobu boo xamante ne dafa détaché wu maanaam nekkul ni moom ci jëmmi boppam mooy univers bi déedéet euh, loolu xeetu gëm-gëm la boo xamante ne képp ku ko gëm yéeféer la maanaam amul benn jullit bu gëm loolu dëgg-dëgg euh, moo tax léeg-léeg ngay gis ñenn ñi di tasaw tasawuflu wala di maarifa maarifalu euh, di commencer di wax maanaam ndax liñ leen jàngal gën a wala gën a tuuti ne yàlla moom moo am ak ay turam ak ay meloom et que lii fi nekk yëpp jeexitalu turu yàlla yi la ak ay meloom maanaam ñoom ñu déggee ci ne kon ce qui veut ni lépp yàlla la maanaam ñoom it na xam naa ñàkk koo dégg ba pare wëlbatiku di ko transmettre seen ay taalibe yi leen wóolu ñuy jàpp ne yàlla rek yàlla maanaam man yàlla laa yow yàlla nga ki yàlla la lee yàlla la lu ne yàlla la et que yàlla rek ka fi dans ce sens ñu déggee ko ci maanaaw matériel yi ngay gis sax ay yàlla lañ maanaam ñu jëmmi lii yii nga fi gis loolu amul bu ñu ñëwee ci malaaka yi ñu jàpp ne malaaka ci jëmmi boppam parce que loolu euh, ñu bari dañuy maarifa maarifalu di ne dañuy tarbiye waate di kii et cetera nga xam ne daanaka seen tarbiye yi ci ay kaye lañ koy bind euh, maanaam xeetu maarifa bi ak yu mel noonu ak di wax ci mbir yoo xamante ne amul wérul du dëgg euh, kenn jàngalu leen ko ci ci anam googu lu dul ne ñoom dégg-dégg bu rek lañ ci am Eh, ñoom it ñu wëlbatiku di tarbiya waate ci buntu dégg-dégg gu ñaaw googu eh, wala ñu jàngal leen ko waaye nañ leen ko jàngale ñoom ñoo ko déggee wutoon noonu ñu tarbiya leen ci pourtant ci ci ci xam-xam bu wér bu sell bu maarifa bu leer mais ñoom ñu dégg ci leneen lu bokkut ak dëgg-dëgg li nga xam ne moom la mbir mi nekkee ci dëgg-dëgg loolu tamit muy indi problème mooy problème li nga xamante ne mooy jaxase daal yi bu fekkente ne yow eh, mbiru sharia yi mbiri basique yi nga xam ne mooy taw tawxiid bu basique bi a aqida bu wér bi maanaam loolu amoo ko donc effectivement mën nga am ay jafe-jafe ay problème ci buntu boobu mën ngaa duggu ci ay tuuti doona yoo xamante ne looloo la ci dugal nga xamante ne dañuy dem euh, euh, gisee noonu buñu nee malaaka yi ñu ne non lii fi nekk ci ay robot ci ay euh, mbir yi nga xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala moo ñu ko tàggatalal yooyu ñoom seen bopp ñoom la ñuy wax malaaka mais jëmm juñ naan malaaka maanaam mu nekk jëmm jooju nga xam ne ci leer lañ ko bindee et mu nekk loo xamante ne bët yi ñun euh, awaam yi duñ ko gis ak euh, mooy li nga xamante ne maanaam ainsi de suite euh, et que malaayika yi nga xamante ne ñooy ñoom la borom sant la yebal maanaam ñii di tànkat ngelaw li ñii di indi di di di jël bakkan yi ñii di toppatoo doomu aadama yi ñii di toppatoo taw bi ñii di toppatoo maanaam malaaka maanaam wala ak mu am ci ginnaaw loolu yëpp ay xeeti malaayika yu nekk ci asamaan yi naka noonu ba ñi nga xam ne mooy al muhayyama et cetera jëmmi malaaka yooyu ak classification malaaka yooyu noonu loolu ci jëmmi boppam existé wul li existé mooy malaaka ñoom bu ñu naan malaaka mooy maanaam mooy bu ko déggee ci leneen lu dul parce lan télécommande bii ngay yor maanaam mu lay mu lay gérer euh, sa wala sa téléphone bii ngay yor mu lay gérer euh, li nga bëgg a et cetera ak yooyu noonu yooyu ak yenn yi borom sant def ci suñu moomeel maanaam loolu la ñuy tuddee malaayika loolu gis-gis la goo xamante ne gis-gis bu ñaaw la bu wérul la bu ñuy wax yawmal xiyaamati ñu ne yawmal xiyaamati ci jëmmi boppam amul li am moom mooy euh, ku ku ku euh, ku dee yaa ngi ci sa yawmal xiyaamati mais jëmmi xew-xew événement boobu alxuraan di tudd loolu wérul amul maanaam donte duñ ko waxee noonu mais loolu indi mooy ñàkk a xam alxuraan maanaam ñàkk a jàng li nga xam ne mooy basique yi ba pare di jéem a ma maarifalu di jéem a wane ne yow dañoo muus ak dañoo waane ci euh, seenu xóotu gis-gis ak dégg-dégg lii moom mooy li nga xamante ne moom mooy ba pare di ci tarbiya nit ñi ba pare tuddee leen maanaam bu ñu leen xamalee caaxaan yooyu ba pare daal ni léegi tarbiya ngeen yegg ngeen léegi ay aarif ngeen léegi nag yëg-yëg ngeen voilà maanaam euh, dimension boobu maanaam xeetu gis-gis boobu ak xalaatin bu ñaaw boobu ak xeetu waxin yooyu ak xeetu doxalin yooyu moom mooy yóbbu ñenn ñi nga xamante ne maanaam infiltrer nañ leen bien Euh, ñoom ñu commencé jàpp ne euh, que ni jëmmi tasawuf ci jëmmi boppam ak ñoom gars yi seen li ñuy wax ni maanaam loolu moom mooy euh, moom moo moom mooy problème et que musiba bu rëy rëy la et que dañuy jàpp sax ne que ñii lii ñuy wax ni dëgg la ci seen sëriñ si lañ ko déggee woon ak seen imam yi seen borom xam-xam yu mag yi y compris maanaam ñu yéeg ba ci kaw ba nga xamante ne ñoom ñooy akabirul arifina yi Eh, ñoom Seydi Muhiddin Ibn Arabi ñoom Seydi Abul Hasan Ash-Shazili ñoom eh, imam Ar-Rifa'i ñoom eh, imba Seydi Ahmad At-Tidjânî ñoom Cheikh Abdul Aziz Dabakh ñeen ak ñeneen radiyallahu anhum ajma'in ñu jàpp ne en affaire bi sax foofu la jóge sax fekk maanaam njuumte gi ci ci ci classe bu ndaw bi rek la jóge ci classe bu ndaw bi rek la la ne maanaam ci ñu ci ñu ndaw ñi rek la nekk waaye Euh, léeg-léeg li muy récurrent ci ay jamono aussi lool tamit dana tax ba ñenn ñi yaakaar ne mbir mi noonu la demee loolu nag ñun maanaam ñoo war a taxaw leeral mbir mi delloowaat ko mais bu mbir mi demewut noonu ñi nga xamante ne ñoom ñoo sànku seenu cànku teg bopp lañ yor seen gis-gisu bopp lañ yor loolu dëppoowul ak li nga xam ne mooy li wér euh, ba pare nag daal di ci tout entouré ab secret maanaam def ko ab secret mais euh, waroo leen a wax liñ fi wax waroo leen a jàng wax kii nangam daal di laqatu ak xeet yu mel noonu loolu yëpp ay ay fekk fekk fekk dañuy dañuy yàq en fait dañuy yàq euh, kon pour dellu si ci wax ji mooy ne borom subhaanahu wa ne adduna bi dara nekk fi lu dul buur yàlla subhaanahu wa turam ay melam moom mooy borom subhaanahu wa ta'aala moo bind ba pare feeñal ay jeexitali turam ak ay meloom ci adduna bi maanaam ci nekk te fi moo tax ci sens boobu la ñuy ne dara nekk fi lu dul buur ak ay melam ci sens boobu tamit ci la ñu waxee ne dara nekk fi lu dul xaqiqatul muhammadiyya mooy réalité yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, ndax euh, borom subhaanahu wa ta'ala ci moom la feeñalee ay turam ak ay melom te turam yeeg melom yooyu mu feeñal ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la programmé maanaam li lépp li nga xamante ne moom mooy existence lii nekk li nar a am li am li am a am ak nan nan la nar a euh, kon ci biir loolu ci la ñuy waxee ne loolu la waaye programmation boobu maanaam ak amin gi Euh, comme dañ koy dérouler voilà mooy comme wa kitaabu mastuur fi raqin manshuur moom la alxuraan di wax ne téere la boo xamante ne dañ ko rëdd ci raq maanaam mooy comme ay xeetu der la maanaam mooy comme ay cellules yoo xamante ne yu ñuy tàllal la donc da ngay gis euh, buy programmer comme ci ay cellules ah yaa ngi gis ah voilà ay bits ci ay bits la voilà euh, dégg nga mu nekk comme ay cellules yoo xamante ne Euh, voilà comme der lu nga xam te ne euh, gènes yi euh, ak ADN yi yaa ngi dégg voilà nga xam te ne ni ñuy tegaloo noonu mu nekk voilà comme voilà imbriqué wu après mu nekk ay der nga xam ne histoire adduna bi yëpp noonu lañ ko tracé en historique moo tax doomu aadama bu nekk tamit nga gis ay ADN am ni ñuy deg tegee noonu gis nga mu mu nekk benn genre lu ñuy luy déroulé wu ah di tàllalu maanaam muy retracer waat toutes ces yi nga xam ne moom la amee mais aussi ay xeeti doxalinam ay mbiram ay voilà ay jubluwaayam parfois sax maanaam muy retracer sax ay ay ay ay ay ay histoire am ci historique nit ki voilà tout ça te loolu boo ko xoolee ci gènam yi gis ko ci euh, et que dañ koy transmettre di ko wala et cetera de père en fils génération yi société yi di transmettre et même yenn traumatisme yi wala yenn mbir yi nga xamante ne dans leur subconscience day def euh, parce que seeni maam dafa am lu ñu dundoon wala yooyu noonu moo xam bànneex la wala naqar la et cetera mu transmettre ci sët yi ak sëtaat yi et cetera ak yu mel noonu voilà donc c'est quelque chose moom programme buy déroulé wu euh, loolu yëpp nag Euh, du am lu dul à travers turu yàlla yi ak ay meloom moo tax nga gis par exemple doomu aadama euh, fan yi rek maa ngi ci euh, mbalak benn sang xale maa ngi naan ko muy muy ci ak yooyu di ragal ak yooyu di di jooy ma jarul bu la kenn ŋaññi quoi bu la kenn wax dara parce que c'est normal yow neel rek moom aadama moo ak moom a ñooy samay maam voilà de de de un voilà un sagi maanaam familiarité bi koy soxla voilà dañuy dañuy soxla voilà maanaam lu ñu xamul da leen di jaaxal da leen di tiit voilà parce que doomu aadama loolu noonu lay mel et que loolu dañ koo doonne ci suñuy maam aadama quoi maanaam ak di fàtte maanaam parce que ay doomi aadama lañ ci ci suñu gènes yi la ne loolu maanaam nekkul loo xamante ne défaut la ci ñun déedéet suñu gènes yi la ne ay yenn jikko yu bari yenn doxalin yu bari nit ki da nga koy gis ah diw de ndeysaan comme maamam diw te gis nga euh, Euh, même seen fait des faits historiques mais des faits ci seeni dund sax dañ koy nuróole parce que tout simplement affaire bi dafa tracé wu dafa dafa revenir ci suñu ci suñu gènes yi tout simplement voilà et que euh, loolu moo nekk ci suñu der yi suñu yaram yi voilà nga xam ne booy jël ADN nit de n'importe quelle partie de sa peau mën nga ci tirer ADN am voilà tout simplement voilà donc euh, Euh, euh, loolu dafa nekk ay mbir yoo xamante ne euh, lu lu lu lu lu voilà lu lu lu borom subhaanahu wa ta'aala tracé la léegi nag moo tax ñun ñëpp kenn ku ci nekk ci ñun am na partie wu maam Adama alayhi salaam bu retrouvé wu ci yow d'ailleurs looloo tax ñu nuru ko d'ailleurs ñun ñëpp ñu ñuy juddu di di yor même forme yi mën nañu wuute xar kanam mën nañu wuute ay ADN ci yenn yi et cetera mais y des choses yoo xam ne day intact moo tax ñu nekk doomu aadama maanaam ñu mel ñu mel comme maam aadama ñu nuru ko voilà kenn ku ci nekk day juddu di ko nuru euh, parce que tout simplement loolu moom moo fi moo ne ci ñun maanaam li ne ci moom moo ci ñun te loolu ne ci moom te retrouvé ci ñun moo nekk en réalité ci yeneen yàlla Muhammad la ko jëlee sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu nekk wa nuuril akwaanil gis nga te bu ñu delloo ci jawatu kamal bi wa nuuril akwaanil mutatawilatil aadami saahibil haqqi rabbaani voilà nga xam ne bo yenent yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam donc toujours parce que fàttewuma ne ci jawar ci ci ci jawar ma ci jawatu kamal bi lañ nekk ah fàttewuma ko ah. maanaam euh, juste que dafa am rek lu ma doon indiwaale voilà kon nga gis ne euh, euh, ñun forme bi ñu am forme boobu forme mam Adama la alayhi salaam ñun ñun ko moo tax ñu ko mais mam Adama forme bi mu yor def ko retrouver ci forme ar ruux maanaam mooy ruux bu sell bu mag bi nga xamante ne moom la borom bi wol ci moom muy baatinam maanaam te ruux boobu du dara lu leeru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam donc mu jël forme doomu aadama moo mu jël forme bi mu am à parce que dafa retrouver wu ci forme initiale ruux boobu muy forme yenente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doolu tam moom aadama alayhi salaam moom mooy prototype bu lépp li nga xamante ne turu yàlla yi ak melo yi dajane ci moom mooy kooku mooy doomu aadama loolu moom moo na mooy bi mu ne fa xalaqa mu bind allah bur yàlla alxalqa bindee fi kullahu ñoom ñëpp wa o mu génn ko minal adami ci ñàkk am ilal wujudi indi ko ci am illal insaan ba mu des doomu aadama maanaam parce que moom la njëkk amal ci cosaan maanaam forme prototype boobu parce par la réalité mohammedienne al insaanul kaamil mooy nit ki nga xamante ne mooy ku mat te loolu mooy prototype mooy pro mooy le mooy euh, mooy euh, le profil mohammedien le prophète prophète yonent bi sallallahu alayhi donc profilam moom mooy nit ku mat voilà mooy nit ku mat sëkk voilà l'homme l'homme universel l'homme parfait voilà léegi nag euh, euh, mooy moo leer googu nag moo tasaaroo ci univers bi mooy wa nuurul akwaanil mutakawwinatul aadam yi kon leer gi nga xamante ne mooy leeru nekk ci fi yëpp nga xamante ne dafa formé wu ba pare jor formu adamique mooy mutakawwinatul aadam yi dafa yor forme bi nga xam ne forme maam aadama la mooy saaxibul xaq rabbaani mooy boroomu dëgg gi nga xam ne réalité suprême mooy dëgg borom subhaanahu wa ta'ala bi nga xam ne mooy ar-rabbaani mooy ko ci yar gi nga xam ne c'est seigneurial bi ñuy wax ci rububiyya voilà nga xam ne mooy toppatoo mbindeef yëpp di toppatoo seeni mbir di et cetera turu borom subhaanahu wa ta'ala li nga xamante ne moom moo aju ci yi nga xamante ne moom mooy yi mu fekk ak boppam mais aussi yi nga xamante ne daf ko jëmale ci mbindeef yi voilà maanaam euh, et cetera. nga xamante ne day ànd ak turu jëf yi turu melo yi borom subhaanahu wa ta'ala wéetoo ko ak yii yi ci aju yëpp nga xamante ne day wane dëgg-dëgg ne borom subhaanahu wa ta'aala moom mooy kii toppatoo mbindeef yi di leen ci am indi leen ci ñàkk ma jëleen ci ñàkk am indi leen ci am ba pare kenn ku ci nekk nam la toppatoowee ni nga nekkee ci début bi ba fin bi et cetera loolu mooy ar-rabbaani ma maanaam nit ki nga xamante ne dafa dafa dafa dafa dafa développé maanaam kooku borom subhaanahu wa dafa donc dafa dafa mel noonu ci mboolem mbindeef yi moo tax. Euh, yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne nag moom la ñu moom mooy délégué bi ci buntu boobu mooy délégué borom subhaanahu wa ta'ala mooy saahibul haqqir rabbaani mooy borom leer googu di borom dëgg gi sax googu moom nga xamante ne mooy ruuxam googu nga xamante ne mooy xel mu sell moom nga xamante ne euh, voilà ko ñu borom bi la subhaanahu wa ta'ala kon euh, loolu moom moo tax bi mu bindee ñëpp muy feeñal mbindeef yi na waaye nag hadil mawjudaati nekkatif yooyu yëpp jami'an mboolem seen lam tastanfis mataluñu maanaam incarné wuñ ba matal kullal asma'i mboolem tur yi wa sifaati ak melo yi ak ilaah yooyu ko ñu borom subhaanahu wa ta'ala maanaam nga gis ne euh, du ñëpp ñëpp ñëpp ci mbindeef yi melo woo melo borom bi subhaanahu wa ta'ala yëpp déedéet euh, fal xayawaan maanaam njaay àll yi masalan ñoom te jàllaa feeñu na allah bur ci moom ci ñoom maanaam bil qudra maanaam ci kattanam nga gis euh, kon fa ja'alahu mu def ko qadiran muy borom sañ-sañ maanaam nga gis ne euh, doo maanaam ñi nga gis animaux yëpp le monde animal da nga leen di gis ak ay seen seen da ngay gis ñu am nam namm di am euh, sañ-sañ di mën di def di dellu di dem di maanaam nga gis ñuy def loolu ñuy bëgg dara nga gis leen ñu jóg dem doxali doxali ko seen bopp dem def indi et cetera ak yooyu parce que borom subhaanahu wa ta'aala dafa feeñoo ci ñoom turum boobu moom mooy maanaam mooy alqadir et que dafa feeñoo ci ñoom melo woo nga xam te ne moom mooy alqudratu wa bi sami'i moom mu feeñoo kii dégg ki nga xam ne mooy kii dégg fa ja'alahu mu def ko sami'an muy dégg nga xam ne kon njaay àll yi tamit nga gis leen ñuy dégg nga gis seen wi euh, seen dégg maanaam capacité woowu développé wu ci ñoom voilà kenn ku ci nekk selon niveau bi la borom subhaanahu wa ci yow ak nam ko feeñale à travers réalité yenente bi sallallahu alayhi wa alihi boobu nga gis ko nga nga am dégg nga moona maanaam nga gis ne dég dégg gi nit ki dégg bokkul ak dégg dég bi xar di dég ak bi mbaam di dégg ak bi xaj di dégg ak bi nag ñoom ñëpp seen dégg-dégg du benn am na ci animaux yi ñoo xamante ne seen dég dégg day sori am ñoo xamante ne sax seen dégg-dégg ci la ñuy sukkandikoowee pour xam fan la ñuy déplacer woo comme par exemple njugub bi njugub mooy chauve yi nga xamante ne Euh, ñoom bëccëg gi nii du ñu mën a gis wala du ñu di gis ñoom nan la ñuy def euh, dañuy yuuxu bu ñu yuuxoo selon euh, fi ñuy affaire bi di dal di dellu si maanaam ci la ñuy xam ban distance lañ nekk ak danger bi wala ban distance lañ nekk ak fuñ bëgg a jëm et ak yu mel noonu donc voilà ak wabil basiri borom central feeñoo leen di gis fa ja'alahu ñu def mu def leen basiran ñuy aji gis voilà kon Euh, ñoom tamit ñu développé donc euh, kii boobu mooy la vue maanaam gis gis alba albasar maanaam euh, ñu ñu ñuy gis ñu développé pour lu tax parce que borom subhaanahu wa ta'aala dafa feeñal ci ñoom turam boobu ak meloom boobu daf ko feeñal ci ñoom ki borom subhaanahu wa ta'aala feeñal moom turam bi nga xamante ne mooy kiy gis da ngay gis muy gis borom subhaanahu wa ta'aala ku moom turam bi nga xam ne mooy kiy dégg wala meloom dégg mu feeñal ko ci moom da gis moom muy dégg léegi boobaa borom subhaanahu en réalité yow dégg gi ngay gis mbindeef yi di ko dégg wala gis gi ngay gis mbindeef yi di ko en réalité du seenu gis wala du seenu dégg boroom subhaanahu wa ta'ala moo feeñal ci moom turam yooyu ak melo yooyu moo tax ngay gis loolu di feeñee ci ñoom voilà loolu moom moo tax comme que alquran ne i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun jëf leen ndax buur yàlla subhaanahu wa ta'ala mi ngi gis seen ak euh, yenente bi ak mu'minuna yi way gëm maanaam loolu mu nekk beneen leeral ci buntu boobu mooy ne euh, koo gis mu lay gis maanaam loolu moom moo tax ki ki ki ki ki ki ki xam feeñuwaayu tur yooyu noonu masalan par exemple moom du ngistal parce que lépp lu muy def même bu koy wan nit ñi daf daf daf koy wan maanaam nit ki parce que day gisee ne nit ki mi ngi gisee ci gis-gisu yàlla lay gisee et que yàlla amul woon du gis ni ñuy dundee ci dunduk yàlla par exemple le fait que yàlla di dund moo tax mbindeef yi ku ci borom subhaanahu a ta'aala feeñal feeñal ci moom. turam bi ci degré bu ko neexee kooku di dund ci degré di ko neex moom yàlla et que bu borom santaala feeñalatul ci moom turam maanaam dund gi kooku dootul dundati loolu moom moo tax ngay gis borom santaala di feeñal euh, ci ki mu feeñal ci moom ak dundam kooku mooy dund ki mu feeñalul ci moom ak dundam kooku du dund tout simplement et que loolu boo gisee mu mën a nekk parce que borom bi si boppam mooy dund moo tax su borom bi dundoon doon dund dund mënatul woon a am mën a am ci suuf si doon mën a am ci bindeef yi parce que borom subhaanahu wa ta'aala du feeñal ci ñoom nga xamante ne ak dund wala maanaam ci aji dund ji ba pare melo nga xamante ne mooy melo dund du ci du feeñ ci benn bindeef voilà boo gisee mu nekk ci bindeef yi parce que melo borom subhaanahu wa ta'aala daf ko melo woo voilà euh, euh, Euh, euh, mooy mooy ne nit ki li mu maanaam euh, nit ki lu lu amul maanaam buñ ko jëlee rek ci caractère maanaam mooy loo amul mënoo koo joxe amul maanaam loolu moom moom moom moom moom xeet xiyaasul awlaa la maanaam mooy mooy lan mooy ne comme ñun dund te xam nañ ni boroom subhaanahu wa ta'aala moo ñu jox dund kon moom boroom subhaanahu wa ta'aala day dund donc parce que ah mooy faaqidu shay'i laa yu'tihi mooy xa règle boobu faaqidu shay'i ku ñàkk dara laa yu'tihi du ko mën a joxe ah voilà ku ñàkk xam-xam du mën a joxe xam-xam tey par exemple bu ma la bëggee dimbali ci benn mbir bu mu mën a doon man il faut mu am mu mën ko pour sinon du ma la ko mën a jox tey par exemple soo ma bëggoon a laaj ay question ci mathématique su dee man question yooyu maanaam man maîtriser wu ma ko xaw ma ko man du ma la ko mën a du ma la ko du ma la mën a maîtrise boobu du ma ko mën a def ci yow li nga wax maanaam euh, tey su fekkente ne aw ma man du ma mën a ñëw maanaam tey yow nga soxla kàttan gu tax nga mën a sauver wu ci benn situation man su ma amul kàttan boobu du ma ko mën a def du ma la mën a sauver ci situation boobu parce que man ci sama bopp aw ma mën cee mën koo ainsi de suite loolu toppal loolu ci lu ne mooy faaqidu shay'i la yu'tihi ku ñàkk dara du ko mën joxe comme nag borom subhaanahu wa ta'ala moom amul daal benn limite ci dara loolu moom maanaam ci lañu ñu joxe li ñu am lépp voilà et que loolu nag daf ko def à travers ki nga xamante ne ci moom la incarné ci moom la manifesté moom la feeñal turu yàlla yeeg melo yëpp mooy ruux bi mooy esprit bi nga xam ne mooy esprit bu mag boobu muy ruux yenente bi sallallahu alayhi wa alihi nga xam ne ci la ko defee mais ruux boobu ni mu matee donc moom muy ruux bu mag bi léegi nag nga gis mu kon ci boo gisee animaux yi du ñoom ñoom deful ci ñoom lépp lépp lépp lépp capacité yëpp par exemple euh, ku xool animaux yi yeneen yi maanaam ba ba nañ ci bàyyi doomu aadama mais nañ xool yeneen animaux yi maanaam animaux yi quoi ku leen xool dina xam ne am nañ ay compétences yu différent yu wuute solo kenn ku ci nekk ni boroom subhaanahu wa ta'aala feeñale yenn turam yi ak ay meloom ci yow voilà nga picc am ay compétence yoo xamante ne par exemple xar amu ko xar am compétence yoo xamante ne euh, euh, muus amu ko am ay compétence yoo xamante ne eh, keneen golo amu ko golo am compétence yoo xam ne gaynde amu ko gaynde am ay compétence yoo xam ne par exemple picc amu ko ainsi de suite toppal loolu ci ay mbir yu bëree bëri bëri nga gis kon kenn ku ci nekk ay compétence parce que tout simplement borom subhaanahu wa ta'aala moo feeñal ci yow benn partie ci turam moom kon attribut yooyu nga xamante ne moom la activé voilà donc qualité yi moom borom sanata ay ak ay ay ay turam moom la activé ci ñooñu noonu donc ñu mel noonu loolu tamit euh, euh, kon wa alal jamadaati mooy waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi amul bakkan mooy jamadaati nga xam ne mooy dañuy euh, mooy les les choses inanimées ñooñu borom sanata feeñal ci ñoom bismin ci ab tur aw ismayni wala ñaari tur maanaam eh, par exemple feeñal ci benn mbir boo xam ne dafa feeñal ci moom rek turu par exemple wala meloy existence am ak meloy alxaaliq ki ki xam ne mooy kii bind maanaam nga gis mu daal di taxaw mm, exister ak par exemple al ah, al musawwir borom feeñal ci moom al musawwir ki xam ne mooy jox biir yi forme yi ñu amee voilà nga gis mu am forme mu feeñal ñoom maanaam bu dee benn tur wala ñaari tur li muy bëgg a li mu ci jublu moom mooy euh, tour yu mooy mooy tur yu ñu mën a lim la contrairement à ce que euh, borom subhaanahu moom li mu yor ci tur dafa infini ay melo amul limite waal mu feeñal ci picc yi euh, ay tur wa ghayriha ak yeneen kon lenn lu ci nekk ci àdduna bi dafa am ay mbir yoo développé ay dimension yoo développé ci dimension turu yàlla yi ak melo bi léegi nag boo xoolee taar gi nga xamante ne moom la adduna bi amee yëpp euh, taar googu da ngay gis parce que dafa am ay volet ay mbir ci yenn turu yàlla yi ak ay melom wala boog ay tur ci turu yàlla yi ak ay melom yoo xamante ne dañoo am ci yenn yi te amuñ ci yeneen yi boo ñëwee ci benn environnement gis bâtiment bi taxaw gis verdure bi nekk fi nga gis nuages yi ni ko ni nekk ci kaw nga gis suuf si ni mu laloo nga gis leneen maanaam da ngay gis benn taar benn symphonie benn harmonie wala suma boo xamante ne am na ci mbindeef fi euh, nii leen boroom amal mais loolu da lay euh, li nga xam ne moom mooy kon meloog boroom subhaanahu wa ta'aala ak ay ay ay ay da lay tegtal quoi euh, ni boroom subhaanahu wa ta'aala amee sañ ak kattan mais dalay tegtal tamit li nga xamante ne moom mooy dimension yu wuute yi borom subhaanahu wa di feeñal ci lu ci turam ci mbir yu nekk yu wuute ay feeñuwaay la boo ci taxawoon tey di ci di ci di ci xool da ngay gis ay kéemtaan ci kéemtaani borom subhaanahu wa ta'aala ci ni muy feeñale ay turam ak ay meloom ci mbir yi loolu dañ da nga koy day day day day feeñ sauf que taar yëpp yëpp yëpp mbir yëpp. feeñul ci benn do ci ci ci ci mbindeef yi borom subhaanahu am rek yenn yu mu ci yu yu mu ci am yu mu ciy feeñal xatta xalaqal insaan mbete mu bind doomu aadama nit mu bindee nit fa taxammala mu yanu kullal asmaa mboolem tur yi wax sifaat ak melo tax mu ne kon allama aadama al asmaa kullaha moom moo xamal moom aadama mboolem tur xam nga biñ doon wax ci jawhar kamal kon que Euh, loolu yëpp nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa ta'aala ci cosaan ci fondement bi parce que wax nañu la jawharatul kamal mooy origine bi fondement bi moom la euh, feeñal ci yenente bi sallallahu alayhi wa dimension yenente bi la sallallahu alayhi donc lay développé ci ay dimension yu wuute euh, ci ahmadiyya gi ci muhammadiyya gi ak ci seen diggante maanaam intermédiaire boobu mooy wahdatul mutlaqa bi d'accord Euh, donc soo xoolee dimension boobu yooyu nga xamante ne moom lay moom la moom la développé euh, ci ci ci wàllu googu ci réalité yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, donc moom moo tax que doomu aadama moom moo dajale tur yëpp moom mooy kon moom mooy trésor borom subhaanahu wa ta'aala bu mag bi parce que moom moom moo yanu tur yëpp ak melo yi borom subhaanahu wa yëpp tur yëpp ak borom melo yi borom subhaanahu wa ta'aala yëpp nag daf ko dajale ci benn euh, maanaam moom mooy trésor bu mag mooy al kanz kanzul azam ñu gis sallallahu alayhi wa sallam ala talaatil haqq bil wala al kanzul azam voilà mooy feeñu waay gis nga feeñu dëgg ci dëgg maanaam mooy feeñu waayu waa yàlla mais daf koo jaaree ci yàlla mooy boroom subhaanahu wa ta'aala ba muy feeñal boppam moom mooy alxaq mais daf ko jaare ci alxaq maanaam ci moom boppam moom yàlla boroom subhaanahu wa mu nekk réalité yenente bi sallallahu alayhi wa sallam réalité boobu nag moom boroom subhaanahu wa ta'aala nga xam ne ci la feeñalee boppam ah moom euh, moom moo dajale li nga xam ne mooy al-kanzul azam moom mooy le le le trésor suprême voilà al-kanzul azam boobu Euh, justement moom mooy eh, trésor bu mag bi nga xam ne moo dajale mboolem tur yeeg melo yeeg lépp mu dajoo ci doomu aadama voilà moo tax euh, kon euh, muy ifadatika minka ilayka mooy sax may yow borom subhanahu wa ta'ala say bëbb maanaam ay flux effluve yoo xam te da nga koy ubbi di ko wàcc ah pare dellu ci yow voilà parce que lépp yenente bi sallallahu yàlla la jóge te ci yàlla lay dellu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un laa hawla wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakil mboolem expression yooyu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in expression yooyu yëpp dañuy dellu mooy ci yàlla la jógee ci la ñuy dellu yàlla doy nañu est dellu waay bi maanaam wéeru waay bi euh, euh, euh, maanaam expression yooyu voilà kenn amul sañ-sañ wala kattan mën-mën wala soppandiku lu dul ci yàlla voilà lépp parce ci yàlla la lépp jóge ci lay dellu voilà wa ilayhil masir delluwaay bi yëpp ci moom la nga gis baat yooyu ci alxuraan dafa bari muy exprimer réalité ifadatika minka ilayka ci alxuraan di ko préciser di exprimer réalité voilà wa ilayhi turja'un ci moom yëpp ngeen di dellu kama bada'akum awwala kama na awwala xalqin nu'idu ni ñu tàmbalee mbindeef gi ci au départ noonu lañ koy delluwaat donc ce grand trésor là nga xamante ne moo dajale lépp mooy le alpha et le bêta le alpha et l'oméga plutôt de tout le yin et yang maanaam lépp ci mbir yi la voilà mooy donc le grand trésor suprême al kanzul azam voilà nga xam ne mooy li nga xam ne lépp ci yàlla la jóge dellu ci yàlla turam yeeg melo yëpp ci réalité yenent bi la ko feeñale sallallahu alayhi wa sallam et vrai vrai trésor boobu da ngay gis day dellu aussi sur la réalité donc dans le, volet intérieur maanaam côté biir trésor boobu day réalité wu Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu euh boo xamante ne day préciser le fait que ci géeju ismullahil azam muy turu yàlla bu mag bi nga xamante ne moom la ñëpp yëpp tur yëpp dajeloowee ci moom ni ñu delloowee ci nekk ci ci borom bi subhaanahu wa taala moom nga xamante ni ci géej googu ci la mboolem tur yi di ballee tur yàlla yi ak meloom yëpp di balle voilà donc cette réalité là mooy réalité kanzul nga xamante ne lépp moom lay wax noonu ci jawharul kamal voilà euh, donc euh, voilà Euh, voilà euh, et que euh, réalité boobu day dellu ci biir réalité salaatul faatihi aussi parce que salaatul faatihi comme fi niñ ko waxee léegi comme ni moom la borom subhanahu wa ta'ala moom ñu jàngal moom Adama tur yëpp justement d'ailleurs expression boobu mook salaatul faatihi ñoo tolloo adat nafsi mooy six cent en fait et que boo xoolee al asma tur yëpp day dellu si ci réalité nombre yi chiffres yi et cetera lépp day delluwaat ci salaatu faatiha bi justement euh, mooy réalité turu yàlla yi ak melo yi euh, xam ne bu mu en tant que réalité muhammadienne maanaam xaqiqa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam voilà nga xamante ne Ahmad la bi nga xamante ne dafa dellu si muy yenente bi Ahmad mais aussi Ahmad en tant que son volet intérieur mooy baatinam muy Seydi Ahmad Tidjânî radiyallahu anhu di ci réalité wa wahid mooy ki nga xam ne kenn la wala al wujud existence bi voilà voilà donc dix cinquante-trois cinquante-trois voilà Ahmad Sidé euh, voilà dans la réalité de l'existence euh, et que donc Ahmad boobu donc ci existence bi moom mooy kon c'est réalité salatu fatihi boobu et que réel salsa donc moom moo constitué donc le corpus euh, spirituel de l'univers existence bi voilà univers bi euh, donc c'est réalité boobu la donc ce qui fait que euh, li nekk univers bi yëpp mi ngi ci biir xaqiqa boobu et que donc loolu moom moo tax mu am lien bu am entre jawharatul kamal ak salatul fatiha parce que base bi mooy le fondement moom mooy jawatu kamal bi et que ça partie bi mooy c'est le volet extérieur bi nga xamante ne moom moo euh, mo moo surgir moo génn ci biti et que le tout l'ensemble moom mooy la réalité mohammedienne moo ko constitué loolu moom moo tax salaat fatih yor dimension yi mu yor ci ba pare gën a mag parce que en réalité euh, loolu moom moo tax euh, salaat fatih ci yenn volet moo gën a mag moo tax ñu ñu ne maanaam moo gën a mag que jëmmi jawhatul kamal kese mais jëmmi jawhatul kamal quintessence salat fatiha la mooy base bi mooy fondement bi voilà mooy base bi mooy fondement bi voilà comme tey bu ma la kër gi euh, mu ëpp valeur fondement bi mais fondement bi bu fi nekkul maanaam fort fondement bi ci la ñu mën a yëkkatee kër gi voilà à de fondement bi ci la ñu mën kër gi mais fondement bi en soi mooy base bi te moo ci ëpp valeur parce que bu fi fondement bi nekkutoon boo tabaxee kër gi soo il suffit que mu ngelaw tuuti wala mu taw rek kër gi mabbu voilà wala sax ñu teg ci yu diis rek kër gi mabbu alors que fondement bi donc il mu dëgër voilà noonu ngay comparer réalité bi nekk ci jawatu kamal ak réalité bi nekk sa fatiha voilà moo tax ñu ut ci jawatu kamal ay conditionnalité yoo xamante ne attention conditionnalité yooyu nga xam ne moom lañ ci teg du conditionnalité wu que ni charia euh, moo ko ci teg par exemple boo koy eh, eh, kii da ngay jàpp et cetera yooyu loolu maanaam mooy ngëneel yiñ ciy wax jagle yiñ ciy wax soo ko bëggee am da ngay def bi ngay jàpp da ngay yor jàpp nga def ko sinon boo ko jàngee te yoroo jàpp dara du la ci fekk contrairement à ce que ñuy wax ay boo ko jàngee ci lii da ngay day accidenté day def lii yëpp loolu yëpp dara du la ci fekk mais ku ngëneel yiñ ci wax waroo doo ko am su fekkee condition yooyu respecté woo voilà nekk yaa ngi koy def ci kaw waruwaay wala yaa ngi jàpp wala yu mel noonu loolu wala jàpp woo wala yooyu conditionnalité bi ca maanaam ngëneel yi ciy wax yow doo mais e contrairement à ce que par exemple di gëmloo nit ñi ne que ni da ngay accidenté boo ko waxee ci avion avion bi day daanu wala soo ko waxee ci oto oto bi day këpp wala xeet yooyu noonu loolu mu amul <laughs> voilà yàlla nañu yàlla saabu loolu ay wax la yuñ ci yokk rek voilà mais duñ koy ce qui veut dire que donc soo ko yéeg ci mbaam wax ko lan moo lay dal dara voilà euh, seulement que voilà que ni lii la ak tamit bu dee ci wasifa nga koy wax parce que wasifa jawatu kamal daf ci obligatoire maanaam nit ki mënut a wasifa ba pare doo jàng jawatu kamal su fekkee mën na ko sinon daf koy remplacer par salaat farce mais lool justement euh Euh, donc euh, mais mais maanaam euh, loolu tegtalewul ne que ni que ni que ni que ni jootu ko man moo gën a force la Fatiha déedéet déedéet mais relation bi ma la wax nii rek maanaam mooy bi nga xamante ne moom la ñu am et que boo amul jàpp dafa am conditionnalité boobu maanaam parce que li ñuy laaj ci fondement wu kër gi bokkut ak laaj ci bi ci des voilà en quelque sorte voilà maanaam. Eh, loolu day am quoi comme par exemple tey eh, premier ministre maanaam tey bu ñu jëlee France premier ministre moom mu ëpp salaire président de la république par exemple alors que président de la république ci premier ministre maanaam maanaam premier ministre existence ci boppam dafa basé wu ci désignation président de la république et pourtant président de la république moo ëpp salaire maanaam moom premier ministre moo ëpp salaire président de la république lii moom maanaam voilà donc c'est ça c'est la réalité du fonctionnement de la République voilà française en tout cas nii la léegi euh, euh, donc loolu il faut il faut ñu comprendre donc euh, voilà maanaam problème mu fooraay beeg yooyu noonu dafa gën a que que rek benn genre raisonnement bu xaw a bu cartésien bu fixe bu tegu voilà déedéet voilà dafa am une dimension spirituelle derrière une dimension supérieure boo xamante ne tamit noonu la mbir mi demee voilà et euh, kon xéewal yooyu maanaam mbir yooyu yëpp donc foofu la loolu moom moo tax euh, fa ja'alahu mu ne fa ja'alahu mu def ko moom mu def doomu aadama mu ahlan di ku yelloo maanaam mooy ku am habilitation li ta jël lii ci feeñu waayu jami al asmaa yi mboolem tur yàlla yi ak ak ak melo yi moo tax nga gis bi moo tax mu ne ihaata eh, ifadatika minka ilayka mu ne ihaatatil nuuril mutalsam diki ihaatatil nuuril mutalsam co la ilaha illa allah <laughs> te teegu leer gi nga xamante ne eh, mooy leer gi leer yëpp balle foofu la yëpp di daje foofu la lépp balle amul couleur mooy la lumière sans couleur la lumière centrifuge voilà leer bi nga xamante ne ci la lépp di daje mais ba pare leer la boo na ne amul couleur parce que justement euh, amul couleur xataa mënuñu ko sax attribuer à la couleur blanche bi nga xamante ne moom mooy origine yeneen couleurs yi parce que bu ñu waxee ne blanc la moo fi moom mooy ne couleur yëpp ci daje ok bu ñu noir la moom mooy couleur yëpp ci absent en même temps et sauf que fii nekkul sax noir wala blanc maanaam origine maanaam xam nga alquran dafa ne wa ja'ala az-zulumati wan nur alhamdulillahi fatir samawati wal ardi eh, noonu alhamdulillahi alladhi eh, xalaqa as-samawati wal ardi bi rabbihim ya'dilun ci mooy début sourate al-an'am saar boobu dafa aussi la réalité en fait de de de de la salatu fatih ak tawhid pur mooy mooy sax mooy sixième saar bi waaw bi six cent six voilà et que eh, nombre de ay cent soixante cinq cent soixante six muy la ilaha illallah donc cent soixante six gis nga day dellu ci salaatul fatihi aussi dégg euh, day dellu ci six cent seize quoi je dire euh, miroir bi la aaya gis nga saar boobu mooy moom cent soixante cinq aussi mooy ilaha aussi euh, gis nga aaya saar boobu moo tax saaru tawhid pur la saar boobu soo soo moo tax yenent bi ne sallallahu alayhi wasallam ne bi muy wàcc soixante dix mille malaaka ñoo ko indi ñoo ko ci benn guddi voilà moom du Seydina Jibril alayhi salaam rek ñu wàcc ko de déedéet soixante dix mille malaaka ñoom ñoo ko indi voilà ñu wàccee ndox euh, te loolu tamit dafa am yeneen réalité yu muy yu muy yu muy voilà parce que par exemple Baytul Ma'mur dañuy gis chaque jour soixante dix mille malaaka ñoo fay jaar voilà ci juróom-ñaareelu asamaan voilà donc. Euh, kon ifadatika minka ilayk ihatati nuuril mutalsam ihatati nuuril mutalsam kon mooy peggo nga xamante ne mooy leer googu nga xamante ne mooy origine u leer gi parce que borom subhaanahu wa ta'aala bi koy ubbi dafa wax d'abord que ni moo bind asamaan si suuf yàlla mu dellu ci cant bu gi voilà nga xam ne mu à l'origine si suuf mais mu ne wa ja'ala dhulumati wan-nuur moom moo def gis nga li nga xam ne lëndëm yi la njëkk dugg indi leer parce que justement lëndëmu cosaanu mbir en fait à l'origine des choses voilà bokkut leer gi mu feeñal borom subhaanahu wa ta'ala mais dafa am une lumière noire lëndëm gu gu maanaam leer gu gu ñuul kukk gu lëndëm bu jaxasoog leer gu weex gu leer goo xamante ne àndul ak couleur mooy nuurul mutalsam voilà ak nuurul mutalsam voilà moo tax en fait Euh, gisoo alxuraan bi muy wax naan euh, wa ayatul lahumul laylu naslahu minhu nahaara voilà gis nga mooy kon guddi gi boroom sant laa ci la moom la fees bëccëg génn maanaam guddi day lëndëm mu fees ko bëccëg génn moo tax guddi moo yor leer gi en réalité bëccëg gi lëndëm la mais absence u maanaam projection wu leeru guddi gi maanaam moom la ubbi moom moom moo feeñ nekk bëccëg nii mais en réalité contraire bi moom moo am c'est-à-dire que tey euh, couleur yow bi ngay gis important yow tey boo jàkkaarloog benn couleur en réalité ñun li ñuy gis mooy li nga xamante ne mooy absence couleur bi ñun la ñuy gis en réalité gisuñu couleur bi de absence couleur bi la ñuy gis voilà te loolu loolu dimension bu ama am solo la bu mat a xel la tey boo xoolee benn euh, yére par exemple mu rouge xamal ni couleur yëpp présent nañ fi ba mu def couleur rouge loolu moom moo tax nga rouge bi yow bon loolu ñi ñi ñi yëngatu ci domaine boobu imagerie et cetera nañ li may wax donc guddi gi yow da ngaa jàpp ne moo leer moo moo tax inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa li sosu ci guddi gis nga moo tax jaamu yàlla guddi et cetera bokkul de moo gën mu moo ëpp doole gis nga dimension moo tax ahmadiyya gi gën a fort muhammadiyya gi ahmadiyya gi c'était c'est ghaybul mutlaq dafa lëndëm këris mais parce mooy leer originel bi et que muhammadiyya dafa leer moo feeñ adduna bi yëpp à travers muhammadiyya gi la feeñee voilà le caractère imperceptible de la Ahmadiyya et cetera dimension dimension yooyu yëpp nag ñoo daje mooy Muhammadi Ahmadi yëpp ñoo daje rek ci ak nuurul mutalsam ihatati nuuril mutalsam voilà mais dimension yooyu doomu aadama moo ci mën a accéder keneen mënu ci accéder ku dul doomu aadama moom lay wax nii ne moo tax ñuy def comparatif bi entre wax ji ak jawatu kamal pour pour dellu si ci euh, wax jooju ci vraiment euh, voilà xaqiqa boobu wala gis nga bi mu ci affaire boobu dimension bu élevée boobu bu kawe boobu day dane sallallahu alayhi wa ala alihi salatuwasna bihayi voilà yàlla na yàlla julli ci moom yenente boobu sallallahu alayhi wa sallam ci dimension yi yëpp wa ala alihi salaatan julli goo xamante ne yow borom subhaanahu wa ta'aala tu'arrifuna di nga ñu jàngalee yow borom subhaanahu wa ta'aala bi ha ci barke julli googu mooy julli nga xam ne moom mooy jota kamal ak réalité yëpp iyaahu kan mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam da nga ñu ci jàngale ñu ngi lay ñaan julli gii ñuy julli ci yenente bi sallallahu alayhi xam ne da jàngale kan mooy dëgg-dëgg réalité yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo euh, réalité jawatu kamal boobu mooy dellu ci originalité yi mbir yi et que réalité jawatu kamal boobu moo tax dimension jawatu kamal soo koy jàng moo tax mu am niveau ak dimension bi mu am yëpp ba soo koy jàng dalay delloo ci xaqaayiq yoo xamante ne ci réalité yoo xamante ne vraiment c'est voilà c'est des dimensions absolues après nag y a des choses yoo xamante ne ci nuurul mutalsam boobu bon jaru ci taxaw y a beaucoup donc Euh, ya ihaatati donc li li ko peek ihaatati moo peek nuurul mutasam mooy la réalité mohammedienne mais nuurul mutasam boobu ça indique la réalité ahmedienne parce que moom moo ci biir et que réalité bi moo ko ëmb mooy dimension bi ko ëmb voilà maanaam mooy bi ci biti la ko kok kok kok kok bi nen bi nga xamante ne ko koki nen bi mooy voilà bokkut ak après mu am blanc bi après mu am jaune bi voilà blanc bi ak jaune bi donc c'est d'autres dimensions mais coquille bi rek déjà ci la lépp amee et que adduna bi bi buy am maanaam en tout cas baydu mooy euh, bi muy muy muy cuuc cuuc cuuc bi cuuc buy génn ci bayda bi maanaam ci nen bi coquille bi lay lay lay toj gis mu daal di génn la vie commence c'est-à-dire que dund am maanaam en tout cas luy wane ni dund am na génn loolu natt ko ci picc bi ci ci ci cuuj bi et moom tamit après day produire donc mooy éternel recommencement boobu noonu moo tax dimension euh, Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ñu gam-gam la ko ak al anqa mooy phénix bi donc bi nga xamante ne tout le temps moom benn benn la et que day day day régénérer wu tout le temps et que à chaque fois day day renaître de ses cendres voilà et que le nouveau phénix phénix si jugaat voilà moo tax nga gis dimension boobu noonu d'ailleurs soo xoolee nuurul mutalsam baat bi ci boppam bon bu dee an nuurul mutalsam bon 737 boobu nga xam ne moom bismillahir rahman ñoo tolloo voilà nga gis nga nga dellu ci ci os origine u mbiri euh, am na sax yeneen i biir ah yu ci laqatu te no 737 boobu ak dimension nga xam ne moom la ëmb aussi bien d'ailleurs dans les réalités coraniques que dans les réalités de la salatu fatih que de la jawatu kamal ci xaqaay si bi yëpp euh, mais surtout ci jawatu kamal mais ak ak ak ci ci alquran euh, surtout ak euh, nisaar yi tegaloowe et cetera mais même en dépit de ça même fatiha ci boppam sax ni mu amee dimen chiffre sept cent trente-sept boobu daf ci am dimension yu élevée déjà ne serait-ce que tey boo xoolee bismillahir rahman déjà doy na indication hmm? ok mooy diggante baa ak nuun bi parce que baa c'est l'origine nuun c'est moom mooy euh, finalité bi mooy al bidayatu wan nihaaya parce que point bi nekk ci baa baa bi maanaam baa bi moom nekk ci nuun bi mais de l'autre côté voilà moo tax à part de bismillah ba tomb boobu mom rek moo amaat fee mooy le début et la fin et début bi moom mooy fin bi kama bada ana axawal awal xalqin mu'idu comme ni ko wax kama bada ana bu tàmbalee baax ni ñu tàmbalee awal xalqin jaal benn bindu nu'iduhu mu tàmbalee nun tamit nu'iduhu ci lañ koy delloo gis nga muy bismillahir rahman te gisoon nañ ci allah rahman et cetera euh, uluhiyya gi rahmaniyya gi dimension yooyu gisoon nañ ko donc euh, et que euh, mooy valeur ternaire u nuun bi ci boppam donc 737 bi la mais aussi dafa am beneen dimension bu ci am ci maanaam boo génnee alif lam bi ak nuurul mutalsam mooy nga wax nuurul mutalsam rek mooy la mooy lumière centrifuge sans couleur nuurul mutalsam loolu 706 la te 706 bi moom mooy Allah Muhammad Ahmad Tidiane mooy 706 voilà kon euh, Allah 66 Muhammad 92 Ahmed Tidjani 548 soo ko boole nga am 706 voilà donc toutes ces dimensions là moo lay delloo hein euh, donc c'est lu yéeme la lu doy waar la ba pare 706 boobu soo ko xoolee aussi day ram la mooy index la ci 76 maanaam mooy zéro soo ko génne te 76 mooy kawnu kawnu mooy mooy l'univers le cosmos kawnu voilà diggante kaaf bi ak nuun gi ci la waaw bi nekk waaw salaatul faatihi boobu 616 boobu kaaf ak nuun kun faya kuunu kun la wax maanaam voilà mooy kawnu bi daal di nekk faya kuunu kawnu bi daal di nekk mooy existence euh, donc l'homme parfait donc c'est le c'est lui-même moom mooy mooy universel ak insaan moom mooy ki nga xamante ne dëgg-dëgg maanaam euh, do euh, univers bi yëpp moom moo ko représenté ndax moo représenté turu yàlla yëpp ak melo yi nga xamante ne ci doomu aadama la retrouvé wu mais que dafa retrouvé wu dispersé ci yenen partie wu univers bi nit moom mooy univers bu mag bi et univers bii ngeen di gis ni maanaam reproduction nit ki la mais dañ ko ngandal voilà voilà et que d'ailleurs moo tax nga gis suratul soixante-seizième suura gis soixante-seize boobu dellu si voilà donc euh, donc après kun ci boppam mooy soixante dix comme ni nga xam ne moom maanaam kun léegi kaaf bi ak noonu mooy kun soo jëlee waaw bi ci digg bi muy salaat faatiha bi ok six cent seize wala salaat faatiha bi wax wax naa la xarfu waaw mooy xarfu bi ëpp doole ndax ci la mooy hélice univers bi yëpp moo tax day daw ci format wu waaw ci lay dawee lépp nag et que origine même mbir yi gis même doomu aadama point waaw gis nga ci lay dawee même même spermatozoïde yi da ngay gis xam nga dañuy gars yi am dañoo yaakaar ne forme bi mu am mooy kii mais récemment récemment scientifique ils ont découvert que ni ndekete spermatozoïde boo ko gisee ni nga koy gisee muy daw ni gars yi dañoo foogoon ne format wu comme euh, kii la am maanaam benn bopp amu am ay génn nii ni ndekete forme forme waaw la yor mais niñ ko doon gisee ci télescope yi moo tax ñu yaakaaroon ne nu mu meloon mais en réalité forme waaw la yor et que justement coccyx bi mooy ajab bi forme boobu la yor xolu doomu aadama xolu waaw boobu la am waaw ñaari waaw mooy alif bi nekk digg bi ventricule def nii gis ngeen ko ventricule yi def nii waaw ñaari waaw yi forme 616 boobu salaatul faatihi bi c'est que borom bi subhaanahu wa taala mën nga gis même bopp doomu aadama karaw gi boo xoolee fi muy saxe da nga gis boobu la yor gis nombril bi forme boobu lay lay taxawe daal di yëg lépp lépp tabax ci ki à travers salaatul fatiha c'est-à-dire que dimension boobu moo retrouvé wu feneen fépp moo retrouvé wu feneen fépp ci univers bi c'est cette dimension là germe bi ni muy génnee voilà voilà garab gi sax voilà donc Euh, donc entre kon ndekete kun lii tax fa yakunu gis nga ne secret wu waa salaatul faatihi boobu moo ko nekk mooy al asmaa kullaha tur yëpp voilà donc te te te te te te kaaf ak nuun bi mooy soixante-dix bi te soixante-dix moo tax allah en réalité maanaam borom bi moom bopp maanaam donc dafa feeñal Allah bi à travers univers mais à travers ay turu yàlla ay melo yëpp yi nga xam ne dañoo rattaché Allah maanaam moo tax mooy turu yàlla bi gën a mag bu zahir bi mooy Allah parce que kun parce que la plus quatre lettres yi composé mooy 70 voilà euh, dimension yooyu voilà soo ko soo soo ko tout le temps euh, voilà da ngay gis Euh, li nga xamante ne voilà beaucoup de réalités yi yoo xamante ne dañoo am relation dañoo am lien ak loolu voilà nga gis suratul insaan soixante-seize aaya la soixante-seizième saar la mais trente et un aaya trente et un lam alif bi yéen a ngi fàttaliku ñu ngi ci doon wax trente et un mooy lam alif mooy l'homme universel nga xam ne dafa dajale réalité seigneuriale bu yi borom sant la ak réalité mbindeef al al haqa'iqul haqqiyya ak al haqa'iqul moom la dajale voilà donc moom mu dajale kon turu yàlla yépp loolu moom moo tax euh, yaakaar naa euh, après liñ jot a gis yépp depuis début bi ak fin bi ba fii ku ko teewlu bàyyi ko xel dina comprendre que ni jawharatul kamal dimension bu yéeme la yor donc dina comprendre que ni du lu lu rek à l'origine et que du juddoowul ci juddoowul cim xel juddoowul ci xel ci révélation la juddoo voilà révélation yenent bi sallallahu alayhi wasallam ko jàngal comme ni mu nekkee ci Jawahirul Ma'ani ak Jaami' Misri ak yeneen ci ñi nga xamante ne ñoo doon dund ak Cheikh Ahmed nettali voilà kon doomu aadama dafa dafa am disposition prédisposition yooyu habilitation pour mën a recevoir mboolem jami da euh, dégg jami al asma wa sifat mboolem tur yàlla yi ak melam yi alaama fii ànd ak li ne ci seen biir min abdadaal ay saxanant mooy contradiction yi am ci biir doomu aadama voilà fa lillahi kon ñeel la buur yàlla taala aji kawe ji aslum cosaan mooy li nga xam ne cosaanu mbir yi woowote mooy lan zaatuhu ak nekk-nekkam son essence subhaanahu wa ta'ala waaye mu am wax suuratul mu am forme mu am feeñuwaay nu muy feeñee boroom subhaanahu wa ta'ala mu am kon forme lan la waxiyate mooy tajalliyaatihi feeñuwaayam yi al asmaa yi yi ko di tur moom boroom subhaanahu wa ta'ala mooy ni muy feeñalee ay turam kon dimension bi nga xam ne moom mooy zaat bi mooy nekk-nekk loolu moom dimension la boo xamante ne amul accès ah, defu ci am accès mais dimension turam yeeg meloom yi ak feeñu waayam loolu lañ mën a am accès am yiñ amul accès ci yooyu nag mooy yi nga xamante ne euh, approprié wul ak mbindeef yi moo tax mbindeef yi amuñu ci accès moo tax qaala rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne xalaqa allahu ala suratihi xalaqa bind na allahu bur yàlla aadama maam aadama ala suratihi ci ci formam moom borom bi mooy ci feeñ waayam allah a créé adam l'homme à image donc image am moom image yu borom subhanahu wa ta'ala mooy lan mooy feeñ waayu turam yëg melo yi te euh, xadis boobu euh, muy wax ci euh, nodd bas de page mooy rawahu ahmad ahmad fi musnadi ci musnad moom muttafaqun alayhi xadis bu boo xam te ne imaam al-Buxaari moom Muslim tamit dëppoo nañu solo ko an Abi Hurayra te jël Seydina Abi Hurayra radiyallahu anhu wa qaala Suyuti imaam Suyuti wax na fi taaliq ci bi muy euh, wax ci xadis bi mooy ci notation annotation yi ci def ala haadha al-xadis ci xadis bi fil Jaami' as-Saxiir ci Jaami' as-Saxiir mu ne xalaqa Allahu Aadama ala suuratihi xalaqa binna Allah bur yàlla Aadama maam Aadama alayhi salaatu wa salaam ala suuratihi Euh, image am maanaam mooy ay bi maanaam ala suurati Adama ci meloy maam Adama allati bi nga xamante ne kaana nekk na alayha ci moom min mabda'i li ko dalee ci cosaanu fitrati ji ak sosam ila mawti ba ci génn adnam daal di wax yeneen mu ne waaye nag waqiila wax nañu ak damir ne ji mooy damir bi mooy euh, pronom personnel bi mooy ala suurati ji ci forme moom ci à son image moom raaji on day dellu lillahi ñeel buur ci buur yàlla ta'ala ci aji bi qarinati ci li loolu nag li koy wane mooy lëkkaleeg ra riwaayé riwaayé maanaam liñ solo mooy xuliqa bindu nañ aadama moom aadama ala suurati rahmaan ci meloy ar-rahmaan aju fees loolu jërmën te loolu moom moo mooy wane ni mooy wane ni eh, adama aadama ala suuratihi bi ci eh, suuratihi day dellu ci ci allah lay dellu te loolu mooy mooy mooy mooy li ay bi maanaam ataahu moom jox na ko mina sifaati ci melo maa loo xamante ne yujadu Euh, def na dak musammaha maanaam lañ koy tuddee indallahi fa buur yàlla azza wa jalla aji euh, maanaam màgg na tedd na kal mawti kem dund maanaam kon ay melo la ko jox kal mawti kem dund comme comme dee wal xayaati ak dund ak xam-xam wal kalaami ak kaddu wal rahma ak yërmande ak yoo xam ne lam tota joxu joxuñu ko bi majmu ay ci mboole mbir yooyu yëpp lil xayawaani ñeel dundit yi dundit yi mooy wala joxuñu ko sax leen malaykati ñeel malaaka yi du caageen al malaaka yi wala al jinne wala du caageen leel jinne ñeel jinne yi wa in kaana donte nekk nag al istiraaku bokkaale faqat kese fi musammayaati ci e, turi haazil sifaatu yooyu la melo walay sax waaye nekkul fi ay ni xaaj seen jëmm xamante ne an nal mushtarak na lañu li boole bayna qudratul abdi ci diggante kattanu ak sañ-sañu jaam bi wa qudratul xaaliq ak sañ-sañ ak kattanu buur yàlla bi aju bind bi subhaanahu wa ta'ala wal ismu mooy ci mbiru nag jami' istifaati mboolem meloy loolu tamit loolu kon mat naa mooy buñu naan borom subhaanahu wa ta'ala melo yi nga xamante ne moom la jox doomu aadama rangu ko ko nga xamante ne yëpp daf def ci doomu aadama mu nekk xalifaam kon maanaam xalifaam muy muy mandataire am moom la jox mandat wu muy mu occupé wu mu occupé ko ay turam moom yàlla ak ay melam nga xamante ne doomu aadama dina mën a ko ci univers bi yëpp ci mboolem anam yi borom subhaanahu wa ta'aala def ci doomu aadama euh, donc kàddoom nga xamante ne lu doomu aadama décidé bëgg wax volonté moom mooy daw ci univers volonté wu benn animal wala malaaka yi wala jinne yi wala yooyu dawul ci adduna bi adduna bi volonté yi doomu aadama yi koy dawal voilà doomu aadama yi ñoo koy dawal ñoo koy doxal soppite yi ñu fi gis yëpp mooy yi fi doomu aadama yi def gisul fi kenn ku fi indi benn soppite keneen ku dul doomu aadama yi doomu aadama yi ñoom ñoo am vol ñoo mën a am loolu borom subhaanahu wa ta'aala ñoom la ràng ay turam ak ay melom yëpp nag lii ma lay wax nii ne serait-ce que bi dafa feeñ côté baatin bi nag leneen la encore te loolu tamit ci doomu aadama la def secret yooyu mooy doomu aadama yi évoluer ci domaine baatin boobu voilà te euh, mais buñ naan turu yàlla ak melo yi dañoo doom borom santan da ko da ko da ko da ko rànk doomu daf leen ko rànk ni mu ci moom ak maanaam tur yi lañ bokk comme tey bu ñu waxee ne àjjana am nay meew fii am na meew mais tur rek lañ bokk te loolu mooy diggante ñun maanaam mbindeef ak mbindeef mooy li am fii ci ak la am ci àllaxira buñ naan bi am na ay urul ay ak àjjana am na ay urul ay ni ñaari xeeti urul ay ni duñ benn voilà comme sama waa ji bi doon wax soxnaam non kooku urul ay la buñ ko sax soxna si Euh, ñun xamuñu ko quoi kooku rek mu ne urul ay mais par exemple xam nga kooku <laughs> léegi moom urul ay ni la euh, nañ ko nangu mais bu ñuy wax urul ay ni yi ci àjjana mais bokkut ay ni yi ñuy xam fii bokkuñu ñooñu duñu ñand ko ko am duñu duñu ñàkk ainsi de suite ak yeneen ak yeneen foofu foofu loolu ñun beneen beneen dimension lañ ne léegi euh, tey euh, soo soo soo soo soo amee loolu c'est <laughs> euh, comme loolu différence bi extraordinaire parce que urul ay ni bi nekk àjjana su ci géej gi géej gi géej gi mooy gën a weex meew ba pare mooy gën a saf mooy gën a neex lem te benn tuuti la def xam ngeen kooku boo ko teg fii ñi ñuy wax fi ah ak fii nu fi jigéen mel mel mel mel mel maqaam boobu moom du fa yegg voilà kon euh, donc dimension yooyu nga xam ne moom la ñuy wax ci diggante mbindeef ak mais tur lañu bokk ñii ay jigéen lañ ñii ay jigéen lañ fii ay góor a fi nekk fay fa la ay góor a fa mais yamuñu nuroowuñ maanaam bu gaa yi demee àjjana nañuy nekkee foofu ak ñun fii bokkuñ euh, fii or xaalis am nañ fi àjjana am na fa or xaalis mais or ak xaalis bi ñuy wax àjjana bokkut ak bii de lañu bokk non tur dénom ci appellation rek lañu bokk pour que yow comme xam nga fii or ak xaalis nan la nga am benn imagination bu lu tax sa xel mën caa dem sax ngay ngay kontaan ak di bëgg a dem foofa loolu rek lañ bokk mais bokkuñu daray réalité bokkuñu dara ay réalité kër yi ñuy wax àjjana ak kër yi fii fi kër bon voilà ay hectares rek nga mën am ci ay kër kër kër boo xam ne ay hectares lay def voilà mille hectares nangam boo amee kër bu ngandee ba ngand yooyu lay doon ay mille cinq mille hectares kër bi noonu lay toll valeur yi ci de suite fii buñ ko waxee kër gi bi ngay am fi valeur yi ci am rek fu muy yem ajjana valeur kër yëpp déjà kër gi gën a tuuti ci àjjana foofu moom <coughs> euh, pas kër gi mais mawdu as-sawt maanaam wala fentre xam nga fentre ngay jël sa yére boo ko simee fi koy teg centre bi centre bi valeur am ëpp doole adduna ba mu tàmbalee ba keroog muy jeex mboolem li fi ci ay richesse ay ressources man naturelles ay ay alal am am man lépp lu fi meññee la ko adduna ba mu tàmbalee ba ba muy jeex loolu moo ko ëpp moo ko gën a kon ay tur rek lañ bokk ñu ruwuñ dara te bii mooy fi ngay denc tey boo amoon fas Euh, fi ngay fi ngay fi ngay teg teg fas wi maanaam bu seet sax bi ngay def ci mooy fi ngay yaru fas wi fi nga ko war a teg loolu la moom moo ëpp doole àdduna ak li biir yëpp ba mu tàmbalee ba keroog muy jeex alors que tey euh, kon te loolu diggante mbindeef la ak mbindeef ba tey ñu ngi ci diggante ñaari mbindeef di comparer léegi lan nga xalaat nag léegi diggante bindeef ak yàlla bi bind moom ñun bu ñu naan dañuy dund yàlla day dund tekkal maanaam euh, ñun melo bi rek lañ wax comme niñ ko gisee woon ne dañuy jox àtte ci melo bi mais pas àtte ci yàlla dundam ci boppam ñun suñu dund bopp rek daf ñu réer waxuma la dund yàlla ci suñu boppam ainsi donc lool natt ko ci mboolem melo yi kattanu yàlla ak suñu kattan tur rek lañ bokk mais borom subhaanahu wa ta'aala noonu la feeñalee turam yëpp ak meloom yëpp ci ñun doomu adama et que ñun ñoo koy activer wala ñu bañ ko activer mais qualité bi yëpp ñu na ko ci ñun war a activer buñ ko activer nag rek ci la nekk nag ñun ci suñu bopp ay alquran la ñuy incarner alquran moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soxna Aisha radiyallahu anha ne kaana xuluquhu alquran moom caractère am aspect caractériel am moom yeneen bi sallallahu alayhi mooy jikkoom doxalinam meloom caractère am moo nekkoon Alquran moo tax mu wax ko ci bu nekk Sahih Imam Muslim te d'ailleurs loolu moom moo tax tamit nit ki bu demee ba mel noonu nga xam ne moom caractère am aspect caractériel am c'est c'est-à-dire que c'est le Coran mooy Alquran moom day nekk Alquran personnifié le Coran voilà bi nga xamante ne dafa nekk ci doomu aadama loolu moom moo tax tey bu dee yow gisoo yenente bi sallallahu alayhi wasallam Euh, bi muy dund boo ko leen jamono jotoo ko mosoo ko gis et cetera boo jàngee alxuraan nga xool alxuraan nga comprendre alxuraan gis nga bi sallallahu gis nga ko parce que moom ci jëmmi boppam mooy alxuraan voilà moo tax jugewul fi ñun mi ngi fi ak ñun sallallahu alayhi wa sallam te mi ngi dund ci xoolu soppeem yëpp ñi ko bëgg yëpp mi ngi dund à travers jikko yi ak sunna bi nga xam ne ñëpp a ngi koy pratiquer comme ni mu wax man ahya sunnati fa kat ahyaani ku dundal sama sunna dundal nga ba hadith même bu dee dafa da'if mais maanaam moom lu wér la ku dundal sunna yonent bi sallallahu alayhi na yonent si que yonent bi ngi dund à travers nit ki bi nga xamante ne nit ki mi koy doxale ci di dundal sunna yenente bi sallallahu alayhi bu fekkente ne jafe ñu gis nit kuy doxal sunna ci léppam et dundam yëpp mais nit ñu bari buñ leen boolee maanaam ci biir monde musulman bi jullit ñi boroom subhaanahu wa xañul xeet bi yëpp ñu bàyyeendoo ab sunna déedéet foofu dina am